ala nabiyyina wa alayhi wa alayhim afdalu salaati wassalaam baada a'uudu billahi mina shaytaani rajiim inna awwala baytin wudi'a linnaasi lalladii bi bakkata mubaarakan wa hudan lil'aalamiin suñu boroom tabaaraka wa ta'aala di wax ci laaya bi nga xamante ne mooy juróom-ñeent fukk bi ak juróom benn mu ne inna wala baytin laaye bii moom lañ jeexale woon ci jataay bii ñu gis waju ñu génn walillahi alhamdu wal minna ñu ne woon nañ ci ñëwaat bul xool bakka boobule ana lan lay tekki kon mu ne inna wala baytin dëgg-dëgg néeg bi nga xam ne moom lañu ñu njëkk a teg waa teg ngir lan loolu li ci gën a dëgër mooy waxu mawlaana wa amirul mu'minin rabi'u xulafa'ir rashidin ali ibn abi taalibin asadullahi alxaalibi radiyallahu taala anhu wa ardah di mu ko waxe lool moo gën a wér comme ni nga xamante ne noonee la ko alimaam ibn abi xaatim soloowe ci saxi ci sanad boo xam ne alimaam alxaafid ibn xajar nee na wér na seydina ali ibn abi taalib radiyallahu taala anhu mu ne loolu xam nga lan la ban kër la njëkk a teg néeg lañ njëkk a teg mu ne mooy wudi'a linnaasi lil ibaada walla mooy néeg bi nga xam ne moom lañ njëkk a samp njëkk koo teg ngir lan ngir nit ñi ngir ñuy jaamu seen borom voilà sinon mu ne loolu sinon bu doon ay kër yu néeg yu néeg ay néeg yu nit dëkk rek loolu moom amoon na lu njëkk voilà mooy loolu li ñuy wax nii li tax borom di di wax fii awwala baytin mooy li nga xamante ne li gën a màgg loo xam ne moo tax sax borom bi daal di bind li nga xam ne mooy jinneeg nit mooy li ya lillaa li ya'budun lu dul ngir ñu jaamu ma néeg ba njëkk a samp nag ngir di jaamu borom bi tabaraka wa taala mooy néeg bii loolu lay wax nii te loolu mooy li nga xam ne mooy li dina dëgër sinon ñépp xam nañ ne makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima moom comme ni nga xam ne noonee lañ ko jële ci ku mel ni ñoom mawlaana abdallah ibn abbaas radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma loolu le mooy ne kaaba gi moom mooy foofu mu nekk mooy li nga xam ne mooy cosaanu suuf si voilà loolu mooy ba alquran naan wal arda ba'da dhalika dahaha dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha loolu bañ ko doon gis wax nañ la ne loolu mooy Makka la woon dafa mel ni rek ba pat modelé comme li nga xam ne nit kiy defar li nga xamante ne wax lu neex fa yeen bi sa waay waa ji ne mooy li nga xamante ne waa ji defar beñe bu jëlee pat boobu nga xam ne moom la defar ci farine bi teg ko noonu mu nekk benn boule teg ko noonu ci mën nañ ko misaale noonu ngir mu gën neex a comprendre noonu la Makka meloon ci kaw su ci suuf si léegi ginnaaw gi nag loolu moom lañ tas voilà mooy bës ko mu daal di yaatu loolu noonu nooy lool la boroom di daal di yaatal moom la naan wal arda ba'da dhalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha loolu moom mooy cosaanu àddina bi mooy Makka foofu la woon nga mooy fi gën a barkeel suuf soo sële te waxoon nañ la ban lien la am ban lëkkaale la am ak fi nga xamante ne nii moom la rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam tëdd fële ca Medina tax mooy suuf si nga xam ne moo gën a barkeel ci kaw suuf y compris Kaaba ga fi Kaaba gi nekk fi yonent bi alayhi salaatu wassalaam nekk ko ëpp doole fuuf te loolu ijmaa la boroom xam-xam yi l'islam bi yépp rahmatullah alayhi ñoo ci d'accord en tout cas léegi nag après est-ce que Makka mooy li des ci dëkk bi ak li des Medina kan moo gën voilà foofu la wax ji nekk voilà en dehors de fi yonent bi alayhi salaam tëdd Medina léegi foofu ak Makka bu gën loolu fara wax ji nekk waa jumhurul ulama kom ni nga xam ne jamaahir sax daal di dëgëral ne Makka moo gën a tedd moo gën a màgg voilà moo gën a kii waaye ku mel ne al imaamu Maalik rahmatullah alayhi mu jàpp ne Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam mooy li nga xam ne moo gën Makka te loolu ku nekk nag am ngay dalil am ngay tegtal yoo xamante ne nii loolu taxu ñoo jóg kon daal inna wala baytin nga xam ne daal moo tax ñuy wax fii kon dëgg-dëgg mooy li Seydina Ali ibn Taalib radiyallahu anhu wax mooy liñ njëkk a teg ngir nit ñi ngir ñuy jaamu seen boroom dëkk réew bu mooy néeg boobu ñu teg bi ci njëkk mooy lalladi bi bakka linnaasi lalladi bi bakka mooy bi nga xam ne moo nekk bakka léegi nag moo waay bakka lu muy tekki loolu boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañ cee wute ñu ne bakka mu ngi jóge ci loo xamante ne nii mooy buñ nee mooy jañ jañ voilà mu ne comme que foofu nit ñi lañ fay bari am mbooloo mu ne comme que dañuy jañante mooy nit ñi ñu fa demee di aj gis nga ñiy puusantee noonu la ñu ne loolu la loolu fa la jóge ndax nit ñi lañ fay raj-raj loo ba fay am loolu fa la nit bi moo tax arab bu ne bakkan naa su ba'duhum ba'da walla ba bakka hada al qawm al qawm al aaxarin buñ ne gaa yii de ñoom de puus nañu daal di nañuy raj-raj loog ñeneen yi mooy jañ nañ leen ñu ne foofu noonu foofu la jóge loolu fa la tur boobu jóge muy bakka loolu benn wax la am ñu ne noono bakka fi mu jóge beneen wax bi mooy ne mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy damm loosu ñi nga xamante ne ñooy ñooy ñooy ñu bon yi ñu yées ñi nga xamante ne yàq ci kaw suuf gëmuñu yàlla ba pare nekk ci kaw suuf nekk ñoo xamante ne ay jabaabira yàq kat yoo xamante ne di jaay ne am nañ doole ci kaw suuf fu ñu fa ñëwee bëgg faa def lu ñaaw rek comme Abraha ki gaayam suñu boroom tabaaraka wa taala daal di leen daal di leen naq seen ban seen daldi di damm seen loos voilà ñu ne loolu la ndax bakka mooy daqa mooy mooy mooy daal dinay comme comme gis nga baat bi ni mu ni mu kiiwe bakka dakka voilà mooy noonu lay def loos wi da koy rajax affaire bi nekk karek nga daal di am nag dem laa bi siina kon nag mu ngi noonu moo tax amul kenn ci gaa yooyu ñu féttaru yooyu ñoo xamante ne nii ñu ko mas a jublu la di fa def lu yées lu dul borom di tabaraka wa taala daal dina koy dóor teg ko mbugal mu tara tara tar xam nga loolu moom leeroon na <laughs> voilà <laughs> loolu leneen li jarul ñu koy wax kon nag mu ne waaw léegi ñetteel bi mooy boo li ma doon ree mooy ci côté gaa yi nga xam ne dañ fa doon ñëw ah di def lu dul noonu ci ay ñoo xam ne jullit lañu après yonent bi alayhi salaatu salaam ñu leen di wax ñu naan boo ñun dara newu ci quoi voilà naan boo boobu non non comme waaja la waxoon Abu Shurayh rek waaja nga xamante ne ni al-Ashdaq nga xamante ne kat ci kat la nekkoon koo xamante ne gaa yee ko chargé woon ngir mu dem ne day xeex ak Abdallah ibn Zubayr radiyallahu anhuma mi nga xam ne xalifa la woon moom lañ faloon xalifa waa Makka moom lañ d'accord woon gaay nag ne moo tax d'accordul ak ñoom d'accordu ñoog Yazid nii di doomi Muawiya radiyallahu an Muawiya léegi nag gaa yi ñëw bon indi fa ay xare yoo xamante ne nii di daal di ñëw nag ne dañuy catapulte ci lañ bombardé après quoi ñoom Hajjaj ak gaa yooyu après lool mais avant al Hajjaj di ñoom al Ashdaq ñoo ñële bañ ñëwee ñu leen koy wax ñu naan inna al harama la ya'si asima nu la ya'si zalima ak yoo yële ñaan xaram bi fi Makka du du du du du du protéger te du aar koo xam ne tooñkat la ak koo xam ne daa génn topp wa iyaadu alsaxaabiyul jalil ibna ibna ibna ibnu zubayr radiyallahu anhuma ngir rek faat ko parce que àndul ak ñoom waaye loolu waxi kàcc la moo tax la al imam ibn hazm waxoon ne waaye yow <laughs> mun a fekkal ashdaq léegi bi ko parce que abu shurayh radiyallahu anhu saxaaba la moom dane dane ko idan li ayyuha al amir comme ni nga xam ne noonu la nee ci saxiix yi bi mu gisee moom muy waajal armée yi ngir dem daal di dal ci biir waa Makka parce que nee na fala Abdallah ibn Zubayr nekk moom mi nga xamante ne moo génn topp wala iyaadu billah noonu lañ ko doon wax quoi mooy gaay rek buñ la bëggul dañ lay diaboliser naan walla moom mi génn topp moom mi nga xamante ne moo fi def lu yées yi yii léegi kooku moom foog ñu dem daal di ko fay fekk biir Makka daal di koy rey bu jaree sax ñu def fa xeex bu tar te loolu yonent bi alayhi salaam dafa bokkoon ci nga xam ne da koo xaraamaloon keroog bi nga xam ne ci la doon aj ci la ubbi Makka li nga xam ne ci la doon wax ne mooy ne borom bi daf maa may benn waxtu kese benn instant benn waxtu la ma mayoon mooy xaram bi daa am na sa nekk loo xam ne boroom bi moo ko aar ci loolu lépp te moo wax nit ñi na ko aar comme ni ñu koy gisee ci laay ci tegu léegi këne mooy foofu noonu bu fa kenn rey kan bu fa kenn rëbb te loolu gisoon nañ ko te kenn du ak jël am rëbb moo fa nekk nga puus ko dàq ko ba mu génn nga man koo rëbb ak yooyu yépp te kenn du fa dagg garab lu dul al izxir al izxir comme muy benn garab la woon boo xam ne bu xet gi xamante ne ñoom dañ ko doon def ci li nga xam ne buñ doon denc seen néew yi su ba ko mawlaana yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxee sayyidna al abbas ibn abdil mutalibi radiyallahu anhu daal di koy wax ah yonent bi alayhi salaatu wa illa al idxir bam de idxir waay yi yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne kon illa al idxir kon man ngeen a dagg lépp moo tax ndégu màkk sax laa yondalu shawkuha kenn du dagg dégit yi naan wax yow dindil leen ma garab yi waaye dañ ñuy gaañ déedéet loolu lépp yooyu noonu moom nag mu ñëw bu ne bon te képp koo xamante ne nii kenn du fa rey koo xam ne dafa daw làqu léegi nag loolu moo tax léegi moo tax keroog bi nga xamante ne ñoom ibnu xatal yonent bi alei satu salaam ne nag boroom bi loolu masula deñ daf ma cee may benn waxtu ba moo taxoon bi muy dugg màkka moo tax ku mel ni Shafi'i yi rahmatullah alayhi ne màkka kenn ubbu ko ci yi dañ ko ubbi ci sulh mooy ci loo xam ne négociation la ak waxtaan léegi sauf loolu bon fee yi xew-xew yi day wuteeg loolu quoi que ne si si amoon na ubbi nañ li ëpp ak sulxu la dëgg la waaye nag amoon na xeex parce que ñoom Seydina Xaalid ibn al-Walid ak ñoom ñoom Kurz ibn Jaabir radiyallahu taala anhum ñoom <coughs> daal dinañ fay xare bañ faat Kurz sax ba nga xamante ne nii mooy keroog bi ñoom Ikrima dawee walla iz farra Safwaan wa farra Ikrima ah way fàttalikul yawmal xandama la <laughs> waaw soo xoon muy mbir mu reetaanlu voilà nga xam ne da doon jaay nguur quoi naan day xarit jullit ñi bu ñëwee moom sawaay gaa yi ñëw waaye mu ne fees daw dugg ci kaw biir kër gi naan jabar gi ñoo ay yéeféer lañu ñu woon yu nekkoon Makka boobu bi yonent ma ne saa sam bi bi Makka mu naan ko tëjal ma bunt bi tëjal ma woon bi bu doon waxi tay rek ñu naa ko waa nijaay yow du yaa ne woon da ngay xare ba kii duñ fi dugg ak yooyu mu ne ko waay yow tëjal waay yow yow boo gisoon keroog xandama mooy fañ daje woon ak Xaalid ibn Walid li nga xam ne alayhi salaatu wassalaam moo ko ne woon duggeel fële mu dugg ña fa nekk di dee ma résister naan dañuy xare mu rajaxe leen ci waa Quraysh loolu nag falaf Safwaan ibn Umayya doomu Umayya ibn Xalaf te mujj na tuub te ñu gisoon ko Xunayn boroom bu bu koŋ ya boobu la ca la dawe ba mu gisee yo Seydina Xaalid da leen faagaagal waaye waa Ikrima ak Ikrima di doomi Abu Jahl ci lañ ne fees ne mees ne meen ndax déegee doom jege bañ doon jéem a résister léegi nag loolu noonu yonent bare sa sanne lool dañ ma ko mayoon am waxtu waaye delluwaat na ni meloon léegi nag waa ji saxaaba Abu Shurayh radiyallahu anhu al-Adawi ñëw di ko wax waaj al-Ashdaq mi nga xam ne moom la gaay gouver euh, euh, jiitu euh, Sham ak yooyu nga mooy doomu Muawiya bi nekkoon foofu daal di woon yebal moom mu naan loolu gënooma koo xam Abu Ibrahim ibn kii moo mën a wax lu ëpp kii moo mën a wax lu amul